أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul kamaali wa tamaami di xajjatul balaagi di xajjatul islaam muy xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa ma zilna waqad wasalna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-muhassab ba'da ayyaami at-tashriiq bi Mina ñu ngi woon ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekk ci hajjatul wadaa le pèlerinage d'adieu Eh, gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jeexaloon nañ Mina c'est fini Mina kenn du fa demaat du fa demaat moom aleyhi salaatu wassalaam foofu la jeexe Mina jeex na ci ñetti fan ya mu fa def ca ba'da zawaal ci ñetteelu fan ba bam sànnee jëm jamratul aqaba ad-dunya wala al-ula ak as al-kubra mu daldi laxas war comme niñ ko gisoon ci jataay bi weesu dem ilal muhassab comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon al muhassab fa la jullee comme ni seydina anas ibn malik radiyallahu taala anhu wax ci xadis boo xam ne huwa fi saxiixayn kene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jullee li nga xamante ne mooy alzuhra wal asra wal maghriba wal ishaa thumma raqada raqda bil muhassabi thumma rakiba ilal bayti fa taafa bihi al imaamu anas wal xadiisu fi saxiixayn min xadiisu qataada biñ la waxoon ibn di'aama as-saduusiyu raxmatullaahi aleyhi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam seydina anas mu ne. yonent mi alayhi salaatu wasalaam julli na tisbaar tàkkusaan timis gée après mu tëdd tëdd tuuti ak nooy nelaw bil muhassabi fa nga xam ne mooy al mooy bërëb boobale foofu lañu àggoon ci jataay bii ñu génn euh, ginnaaw bi ñu gisee tamit euh, xutba bi mu defoon foofu muy même xutba bi nga xam ne une partie de xutba bi mu defoon Arafat ak une partie xutba bi nga xam ne moom la defoon Arafat mooy bésub Arafat sinon Wadi Urana ak xutba bi mu defoon ay ayyaamu Mina fi mi nahr démb ci mooy ba fan yee parce que ñu ngi ci treizième jour bi eh, <coughs> ci guddi gi ndax zuhr ñu ngi ci gée bi yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu defoon yawmu Mina te gisoon ko yawmu Nahr xutba bu mel noonu loolu yi gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey insha allah eh, gisoon nañ la imaam an-Nawawi rahmatullah waxoon ne al ak al-batha al-abtah xayfu Kinaana tur la ngir benn mbir mooy tout ça benn affaire kese mooy la même chose lay wax <coughs> waaw benn mbir kese lay wax loolu nag ñu waroon ñu ne woon est-ce que loolu nii te loolu li la ko lu mel noonu la al imaam al xaafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi daal di woon wax <coughs> ci al Fath mu ne al al Abtah mu ne ay mooy bi xadiis bi ne salla baabu man salla al asra al imaam al buntu bi mu def baabu buntu man ka nga xamante ne nii salla julli na al asra li nga xam ne mooy tàkkusaan yawman nafri bés bi ñuy jóge foofale ci mina bil abtahi ca abtah mu ne ay al batha al al abtah mooy batha te bërëb la bu nekk diggante Makka ak Medina <coughs> non Makka ak Mina ak Makka <coughs> moom dane Makka Mina ma ne comme que Mina lañ jóge amaana ñu ne Mina ak Makka kon mu ne loolu noonu mu ne walla wa hiya allati yuqaalu laha almuhassab walmuarras te moom lañ naan moom la ñuy woowe almuhassab moom la ñuy woowe almuarras kon al abtah al almuhassab almuarras loolu lépp turu benn mbiliye kese la waaw turu benn liye kese la mu ngi mel ni <coughs> bu doon dañ ne dakaar bu ma nee la capitale du Sénégal hmm? wala capitale du Cap-Vert ak ma ne Dakar loolu lépp benn dëkk benn benn lieu bi kese laay wax capitale du Cap-Vert li ma ci jublu mooy Dakar capitale du Sénégal mooy Dakar bu ma nee Dakar it mooy dakaar waaw wala ma ne Ndakaaru Njaay jal jóob loolu yépp benn tur benn mbir kese laa ci jublu mooy Ndakaaru wala ma ne Ndakaaru waaw comme loolu la rek ñoom loolu lañu wax <coughs> ñu ne woon dinañ ñëw est-ce que loolu sax loolu est-ce que est-ce que lii ñoom ñu wax est-ce am na wuteem déet waaw parce que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni al imaamul Buxaari rahmatullahi aleyhi solo naka noonu qad rawaahu al imaamu muslim ibnu alxajjaaji raxmatullahi alayhima ñu soloo ci ki nga xam ne mooy seydna abu hurayra eh, mu ne yonent mi dafa wax seydna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi yonent bi aleyhi wassalaam minal ghadi yawma nahri bi minan ca suba ga mooy yawmu nahri mooy bés bi ñuy loj bésub tabaski fekk ñu nga mina mu ne nahnu naaziluna ghadan bi xayfi bani kinaana mu ne wàcc bi xayfi bani kinaana mooy mooy xayf bani kinaana bërëb boo bële nga xam ne Eh, bu sax fàttali ko kiiwee mooy yàgg nañ koo gis waaw te gisoon nañ bi nga xam ne ci la doon gi ci lañ doon gis embargo bi foo fële lañu embargowe woon ñi nga xamante ne fala waa Quraysh embargowe woon waa jullit ñi ak ñoom waa kër Abu Taalib ña ko doon jàppale ñoo ñële hmm? loolu mu ne moom yonent mi alayhi salaatu salaam xaytu taqaasamu kufri waaw mu ne fa nga xamante ne nii fa la ñu dëppoo woon daldi nekk benn ca weddi yàlla ga ñu weddi yàlla waa Quraysh ak seen suul jëf ga ñu suul jëf ba ñi nga xam ne ñun ñooy topp lu ñu suñu boroom digal mooy ñu wéetal ko ñuy jéem suñu kem kàttan di ko di ko gëm di ko wéetal ñoom ñu contre loolu di ñu teg embargo xaysu fa nga xamante ne nii ca xayfu banu Kinaana taqaasamu alal kufri lañ tax mooy taxaalafu ca lañu coalisé alal kufri ci lu ñaaw loo lële ci weddi yàlla ga leen poussé woon ba ñu embargo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak képp ku ko jàppale hein même bu dee ne sax même bu dee ne yow ci sa bopp gëmoo ko woon waaye rien nga jàppale ko rek def na la seen ennemi waaw parce dañ naan l'ennemi de notre ennemi est notre ennemi <laughs> comme li wax jooju di wax waaw loolu mu ne yaani bi dhalika al muhassab waaw mu ne yaani liñ ci jublu mooy bi dhalika ci loolu le mooy xayfu banu kinaana mooy al muhassab mooy al muhassab wa dhalika mooy liñ wax sànk te loolu boo gisee am na qurayshan kene quraysh wa kinaana ak waa banu kinaana taxaalafat ala bani haashim wa bani abdil muttalib aw banil muttalib an laa yunaakixuuhum wala yubaayicuuhum xatta yuslimu ilayhim annabiya sallallahu alayhi wa mu ne loolu nag li ko waraloon mooy waa Quraysh ñoo nekkoon benn daldi ne dañuy dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa comme que dañ koo bëggoon a jàpp ñu ñu ngir ñu livrer leen ko gaa yi bañ ñu embargo leen waaw ñu daal di leen embargo waaw ne leen kenn may soxna ñoom mooy waa Banu Hashim lañ daloon seen kaw ñi ko jàppale ak waa Banul Muttalib ak mooy képp ku doon jàppale yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi waaw léegi nag <laughs> biñ defee loolu nag ndax dañ ne fekk joxuñ ko livré wuñ leen yonent ma lay sarsab loolu gisoon nañ ko lu yàgg ci embargo biñ gisoon mooy embargo boobu lay wax ne comme que ñoom foofu lañ ko defe woon mooy a fa lañ daje woon ngir jël ngir def loolu ci xayfu banu kinaana mooy ah loo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag ne foofale la ñuy wàcc waaw ñu ngi leen parqué woon fan ca chien bu abu taalib ca Cheikh Abi Taalib fa lañ leen parqué woon waaye décision ya ñu ngi ko jële woon ci xayfu Bani Kinaana foofu nag la yeneen tibaale saar saam ne suba fa lañuy dal euh, ku mel ni al imaam al xaafiz ibn Hajar mu ne nag wax jim ne minal ghadi yawman nahr bi minan loolu bul ci déggee ba ba mu ne yeneen tibaale saar saam daf ko wax ca suba ca yawmun nahri loolu nag bu ci déggee mukk ko ne mbir mi mooy <coughs> ah mu ngi xew kon ba ñu tabaskee ci suba ga la déedéet du loolu déedéet lim ci jublu lenn la mooy comme liñ naan li wolof naan oh, bu démb doon tey walla suba waa ah, suba de bu jamono neexee mais jubluwu ci bésu suba mooy suba suba tey la lan tey la vendredi ma ne suba ma jublu ci jeudi mooy comme li ñuy waxe aujourd'hui le passé hier aujourd'hui et demain mais demain tekkiwul tout le temps que ni mooy suba naa ci jublu mooy temps bi ñëw ci kanam voilà loolu la ci jublu mais pas que ni affaire bi mooy bon léegi mooy euh, fu ban mooy suba suba mooy comme que nax nahri bésub tabaski ji suba ca onzième jour ba déedéet kon nag affaire baa ngoog kon fii nii leeral ne kon al muhassab mooy mooy fan mooy xayfu banu kinaana te mooy alxasba dañ koy alxasba kon loolu euh, affaire bii nii nag nga ne ma mais yow lii nii attends est-ce que lii tey rek la ko mas a wax parce que lii sa euh, c'est comme si lii mas nañ ko gis waaw manziluna ghadan parce que lii nii am na riwaay yoo xam ne gisoon nañ ne lii nii xewoon na ci kii nu mu tudd euh, fatxu Makka bi yonent bi aleyhi salaam di ubbi Makka mais gisoon nañ affaire bii gisoon nañ affaire bii nii waaw que ni affaire bi ah xam nga Seydina Usaama. Euh, même Seydina Abu Hurayra am na riwaay boo xam ne dana manziluna insha allah ida fataxa allahu alxayf xiina taqaasamu ala al waaw Seydina Abu Hurayra te xadiis bi rawahu alimaamu albuxaari boo xam ne beneen boo xam ne Seydina Abu Hurayra dana yonent bi alei sat selaam dane manziluna suñu wàccuwaay suñu daluwaay insha allah ndeem soob na borom bi waaw parce que mooy ne du day ci sikki sàkkade waaye mooy buur yàlla ko waxoon wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha allah waaw wala taqulanna bul waxati dara dara dara benn mbir ne inni man rasulullah fa'ilun sallallahu alayhi wa sallam aji def laa daalika lii xadam suba lu dul nga wax inshaa allah même bu dee leer na ko loolu mooy aadaab yi nga xam ne moom la ko borom bi subhaanahu wa wax mu def te ñun itam loolu lañ war a def waaw nekkul ne day insha allah bi nga xam ne dute lay tekki mooy wóoruma noo wóor na ko te buur yàlla moo ko moo ko garanti loolu ne la tadxulunna al masjid al haram allah loolu xam nga insha allah boobu buur yàlla dina wax naan man insha allah mooy bu ko waxee mooy pour aadaab yi nga xam ne loolu la jaam gi war a comporter wu envers boroomam loolu la est-ce que buur yàlla bu ne insha allah mooy day dute ne mbir mi dina amam déet déedéet xam nga man jaam bi bu ma nee bon ñu ne ma mais suba day taw ma ne de insha allah de dina taw parce que prévision météo yi loolu mooy prévision yooyu ni mu la waxee noonu la mën a bañ a amee loolu mooy wóoruma incha allah googu moos xam nga ne wuute na ñu ne ma mais suba tey la ma ne tey la suba le vendredi ma ne na am incha allah suba le vendredi xam nga loolu dutewu ma ci ne suba le vendredi mais ngir aadaabu yi nga xam ne moom lañu teggin yi ñu suñu boroom jàngal ñu war koo doxe même bu dee mbir ma loo xam ne leer na nii lay demee ñu ne insha allah kon nag suñu boroom a ko waxoon la tadxulu na waat naa ne di ngeen dugg di ngeen dugg waat naa ne di nga xam ne dañ koo wormaal insha allah ndeem soob na yàlla muhalliqiina ru'uusakum wa muqassiriina la taxaafuun kon mooy yonent ma moom dinañ fa àgg moo tax ba muy dem ba ñuy waaj a àgg Makka mu ne manziluna ñun fa ñuy dal xadan insha manziluna insha allah ndeem soob na yàlla ida fataxa allahu bu buur yàlla defee ñu ubbi Makka mooy alxayf alxayfu fa la ñuy dal muy xayfu banu kinaana xaytu fa nga xam ne taqaasamu ca lañu dëppoo woon alal kufri ci kéeféer ga ñoom waa Quraysh hmm? kon loolu gis nañ ne mbir mi fatxu Makka la woon waaye it bul fàtte ne bañ koy gis waxoon nañ la lii ñu gisoon nañ ko këne Seydina eh, Abu Hurayra ci boppam radiyallahu anhu am na beneen boo xam ne dane xiina araada annabiyu sallallahu alayhi wasallama Xunaynan waaw mu ne yonent bi alayhi salaam ba mu nammee dem Xunayn tamit waxoon na ne manziluna gadan ha eh, in fataha Allahu fekk boobu Hunayn lañ doon dem ngir ubbi ji ko ngir xare ji ak waa Hawazin mu ne bu loolu bu amee mu ngi am fan fi nga xamante ne mooy eh, Hunayn loolu lu muy wane loolu day wone beneen affaire mooy ne waxoon na ko foofu hmm? waaw ah. kon te eh, al imaamul Buxaari yu rahmatullah alayhi solo ci këne loolu it waxoon na ko fatxu Makka comme ni ngo imaamul Buxaari waxee kon loolu li muy wane mooy ne mbir dafa mais dafa wut mooy fi ko ci bërëb yu bari la ko wax comme ne al imaam al Muhibbu Tabari waxee ne lii nii moom amul ay nootal naan noonoo fii la woon déedéet mooy fépp la ko wax wax na ko fatxu Makka wax na ko waaye it wax na ko bi nga xamante ne nii ci la doon dem Xunayn waaye wax na ko bi nga xam ne ci la jóge Minaan yi di demaat Makka ngir def acte bu mujj muy tawaaful wadaa Allah le tawaaf de daje wala de de de au ngeen koy wax <laughs> waaw kon waxoon mu wax loolu manziluna gadan insha allah xayfu ci xayfu bani Kinaana ah naxnu naaziluuna gadan bi xayfi bani kinaana xaytu taqaasamu ala al kufri te foofu sayna abu hurayra nee na min al gadi yowma naxr ci subaak yowmu naxri mooy quelques jours après yowmu naxri ba muy jóge Mina lool la wax léegi nag affaire baa ngoog eh, léegi bi nga xam léegi nag mu des kon masala mi ñu waxoon kon instant bi yonent mi alei saatu salaam ñëw na al al muhassab fa la jullee tisbaar fa la jullee tàkkusaan fa la jullee gee mu tëdd fa foofale bil muhassabi comme li seyna anas wax salla zuhra wal asra wal maghriba wal laaj bi mooy est-ce que al imaamu Nawawi al imaam al xaafis ibn Hajar kene bërëb yi yëpp benn la est-ce que loolu ñépp ci d'accord eh, loolu dañ naan la ñépp d'accorduñ ci wax nañ la waxu ko mel ni ñoom al imaam an-Nawawi ak al imaam al xaafiz ibn Hajar raxmatullaahi alayhi te loolu moom la ko mel ni al imaam waliyuddin eh, al iraaqiyu raxmatullaahi alayhi daal di wax tamit eh, ak ñeneen ñeneen euh, waaye ku mel ne al imaam al euh, al Andalusi dane abu tah bi nga xam ne moom lañ tudd fii parce que boobu mu ngi doon shara xadiisu al imaam euh, al mooy bi ñu tudd imaam Maalik waxoon nañ la bokk na ci ñi ko solo waxoon nañ la loolu muy xadiisu Seydina Abdallah ibn Umar bi mu ne kaana yara taxsiiba sunna wa kaana yusalli dhuhra yawma nafri bil hasba ah am na xadis boo xam ne imaamu Maalik da koo bi muy wax bil abtah léegi nag moom mu ne al imaam ibn abdul al andalusi rahmatullah alayhi gis nga abtah bi ñu wax fii ah bi nga xam ne moom lañ tudd ci xadis bi fii xadisi ibnu umar wa fi xadisi abi rafi' mu ne boobu xayrul muhassab wal batha wa xayfu bani kinaana al mazkuur fi xadiisi abi hurayra al aati zikru wa anna al muraada bil awwal al batha allati bi dhil xulayfa ba pare mu ne wa haadihi al batha hiya al ma'ruuf hiya al ma'ruufa inda ahli al madina wa xayrihim bil mu'arras waaw al imaam al xaafis ibn Abdul Barr al Andalusi mu ne gis nga abtah yii nga xam ne moo nekk sax xadiis Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu taala anhu ak xadiis Sayyidatu Aïsha ak Seydina Seydina Abi Raafi mooy yi tudd abtah yépp mu ne abtah gii nii ah doolu ak xayfu banu Kinaana ak Batha ak Muhassab yooyu yemuñu ah waaw loolu bokkuñu bi nga xam ne wa anna al bi bil awwali al batha mu ne abu tax buñ ko waxee liñ ci jublu mooy batha ban batha mu ne allati bi dul xulayfa mooy bi nekk dul xulayfa waaw boobu wax batha u dul xulayfa mooy bi nekk dul xulayfa boobee lañaa wax waaw mais waxuñu beneen mu ne nag babxaa goog mooy gi ñu xam ci waa ahlul madina moom lañ xamee almuarras <laughs> kon ñaari wax yu wuute waaye nag euh, mooy euh, léegi lu gën a dëgër dañ naan li gën a dëgër mooy waxu ñoom al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ak ñoom al imaam al-Hafiz ibn Hajar parce que babxaa goog existe na lool xam nañ ko mooy suuf sa te loolu taxawoon nañ ci bu baax ba ñuy gis yonent bi alayhi salaatu salaam fan la ihlaale hmm? ah albayda gisoon nañ ba muy kii albayda am na foofale batha fu ñuy woowe batha waaw mais bii nii ñuy wax nii taxul mooy ñoom leeral nañu ko <laughs> que ne <laughs> bi bi Makka la ñuy wax mooy bi nekk Makka la ñuy wax kenn waxul euh, Medina dëgg la Medina am na fu ñu fay waxee ca Dul Xulayfa al Mu'arras te tuddoon nañu ko bërëbum noppalukaay la boo xam ne dinañ ko gis ci tur ci retour bi waaye bokkul mais xadiis yi nii waxuñ lool xayfu Bani Kinaana xam nañ tamit fi nga xam ne moom lay wax wax ji mooy yii yépp benn la waaw yii yépp benn la yii yépp benn la waaw kon nag eh, loolu mooy li gën a dëgër mooy waxu ñoom al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi kene batha abtah mu'arras muhassab hasba xayfu bani kinaana benn bërëb kese la wallahu taala aalam mooy bi nekk màkka foofule moom la ñuy wax en tout cas ci xadiis yi nii waaw buñ lay wax Zul Xulayfa nag ne la boobu feneen mooy bu nekk foofu la ñuy wax mais xadiis yi moom loolu lay wax léegi nag mu des lan mooy àtteem nekk fa parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam def na ko te waxoon na li yaxuzu anni manasikahum waaw ngir ngeen jël wala li taxuzu anni manasikakum ngir ngeen jël wala jël leen ci man laamu amr laam biy digle jël leen ci man manasikakum ni nga xamante ne noon ngeen di aje ah, loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci affaire boobu mooy est-ce que bathaa wàcc bathaa moom dafa nekk loo xam ne euh, sunna la wala dafa tombe kese yonent bi alayhi salaatu wàcc fa loolu euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute dafa am ñu ne Euh, affaire bi dafa tombe rek du sunna moo yonent bi alay mooy ku côté ñoom nag buñ nee du sunna waxuñ la bul def ni yonent bi alay saa saa defoon déedéet dañ laa bëgg a wax ne mbir mi nekkul loo xam ne qasdan loo xam ne yonent bi alay saa saa du ko ci jublu dem dal foofu mooy dafa gis ne rek moo gën a jege laata muy dugg Makka te jóge nañ Mina ak liñ jëf ñëw dugg Makka noonu ci ci ci bëccëg gi wala après euh, ngoon gi noonu day day metti mu mu mu des foofu tamit ak nit ñu bari ñi ngir ñu mën a récupérer ba mu julli fa julli yooyu yépp ci guddi gi daanaka tax sa fin guddi ga mu door a dem daal di def tawaaful wadaa est-ce que da jublu walla jublu ko ci loolu nag dafa am ñu ne jublu ko ci ku mel ni Mawlana Ibn Abbas ku mel ni ñoom Sayyidatu Aïcha radiyallahu anhuma ñoom dañoo jàpp ne non non non loolu bu yonent bi alayhi salaam jubluwu ko ci mooy mbir mi dafa tombe kepp waaw dafa tombe kepp waaye mbir mi nekkul loo xam ne luñ ci jublu la am ñeneen ñu ne comme ñoom Seydina euh, Ibn Umar te loolu tamit mooy euh, jumhurul ulama tamit lañ wax que bi mooy mbir mi la waaw sunna la at taxasub dañ koy wax at taxasub wala dañ koy wax at taxsiib kene loolu sunna la loolu moom la jumhurul ulama wax comme li al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi daldi wax moom ñu ne mbir mi sunna la te loolu mooy waxu ku mel ni Mawlana Ibn Umar te noonu la ko doon defe parce que yonent bi alayhi salaatu salaam da def léegi nag wax ji wax ji mooy fii wax ji wax ji mooy léegi ana lan moo indi affaire bi waaw ana lan moo indi affaire bi eh, mooy que ne wax bu njëkk bi eh, bu njëkk bi mooy mooy biñ ne woon ñoon dañ ne dañ ne eh, bon loolu moom moom du du du du sunna waaw du sunna mooy buñ nee du na mooy yonent bi alayhi salaam daf ko dafa tombe rek daa gis ne lii moo gënoon a simple ci moom moo gënoon a woyof ci moom moo gënoon a woyof tamit mbooloo mi nga xamante ne moom la àndal waaw loolu kese la waaye du loo xam ne xasdan da ko cee jublu ñu ne loolu noonu moom lii ñu leen wax noonu la demee léegi nag affaire bi nag euh, wax ji mooy ana ku nekk muy waxu ku mel ni Mawlana ibn Umar te mooy non Abdullah ibn Abbas ak li nga xam ne mooy waxu Seydina Euh, euh, euh, sayyidatuna Aïcha radiyallahu taala anhuma léegi fan lañu teg ñoom wax jooju al imaam al Buxaari rahmatullah alayhi dafa solo ci kitaabul xaj dafa solo ci kitaabul xaj ji xadiis boo xam ne mu ngi ko jële ci sayyidatu Aïcha radiyallahu taala anha sayyidatu Aisha mu ne sayyidatu Aisha mu ne mooy ba buñ def baabu almuhassab baabu buntu almuhassab sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne innama kaana manzilun mu ne gis nga at mooy fii mooy al al al al muhassab fii nii nii nga xam ne diggante Makka la nekk ak Medina mi non Mina ak Medina Mina nag la gën a jege ñu ne loolu noonu euh, affaire lo en fait loolu yonent bi alayhi salaam daf fa nekkoon tout simplement daf fa nekkoon tout simplement Sayyidatu Aisha mu ne innama kaana manzilun wàccuwaay la woo xam ne yanziluhu nabi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf fa wàccoon li yakuna asmaha li xuruji ngir mu gënoon a nekk lu gën a simple gën jàppani ngir bu bëggee génn ngir dem ci kaaba gi ngir def tawaaful wada'i voilà affaire baa ngo kon loolu la sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax waaw te Mawlana Ibn Abbas ne mooy xadis bi ci al imaamul Buxaari teg hmm? ah, Mawlana Ibn Abbas mu ne laysa tahsibu bi shay'in innama huwa manzilun nazalahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al imaamu wa Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne laysa at-tahsibu bi shay'in mu ne tas mooy mu ne tahsib mooy fanaan dal fële boobu jóge Mina dal al-Muhassab wala al-Batha wala Xayfa Banu Kinaana mu ne loolu du dara ci mooy min ci mbiru manasikul hajj loolu la lay wax mais waxu du tus bu fa kenn nekk déedéet mooy du bokkul lenn ci manasikul hajj loo xam ne nit ki ay ujaaj bi wala xaaj bi wala ajaratu bi wala yooyu dañ ko war a dafa war a déedéet waaw déedéet déedéet loolu moom moom du loolu waaw innama loolu daal manzilul innama li am ba des mooy huwa moom manzilun wàccukaay la dalwaay la boo xam ne nazalahu rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wàccoon sayyidatu Aisha wax ci xadis boo xam ne qad rawahu al imaamu ahmad ba léegi luy wane ñoom seeni dalil ah luy wan ne loolu du loo xam ne dara lu bokk ci aj gi mooy mbir mi yonent mi aleyhi salaatu salaam daf fa dal noonu kese al imaamu ahmad solo ci xadiis boo xam ne sayyidatu Aisha mu ne eh, eh, eh, yonent mi aleyhi salaatu salaam ba mu jógee Mina dafa dox continuer ba wàcc alxasba muy alxasba mooy al al al muhassab ba pare mu ne wallahi sayyidatu Aisha ne maa ngi wàcc yàlla maa nazalaha illa min ajli man maa tax yonent bi alayhi salaatu salaam wàcc foofule waaw te al imaamu loolu benn dalil la beneen ñu ne kon loolu day war ne comme taxoon nan la ñuy mën a waxe loolu kon sunna la mooy ne kon c'était pour sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne beneen dalil ñu ne al imaamu muslim dafa solo na ko noon al imaam Abu Dawud ah, ak ñeneen solo nañu ci eh, xadiis boo xam ne Sulaymaan ibn Yasaar moo ko jële ci Mawlaana Abu Rafi' rahmatullah alayhi wa radiya anhu mu ne lam ya'murni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an anzila al abtaha hiina xaraja min minan walakin jitu fa darabtu qubbatan fa jaa fa nazal léegi ñu ne ñun suñu beneen dalila ko abu raafi ci boppam moo ne man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hein yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digaluma waaw digaluma ta xadis bi al imaamu ahmad tamit daal na koy solo même al imaam abu daawud ci moom la ko jële ndax dane xaddathana ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi abu rafi' mu ne lam ya'mur nii digaluma ya rasulullahi mooy ndaw yàlla li digaluma benn yoon an anzilahu ma wàcceel ko ma wàcce ko foofale ndax moo doon toppatoo war waayeeg ak ay bagage am ak yooyu mu ne walakin waaye li am ba man abu rafi' darabtu qubbataan man maa ñëw ba foofu jël benn ab tànt laa ko fa defal fa nazala ba mu agsee gis ne defal naa ko fa tànt fii fa nazala bi mu daal di fay wàcc moom yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi fa darabtu qubbatahu fa nazala fa nazala mu wàcc foofale fa jaa fa nazal mu ne lii nii yépp day wane ne kon affaire bi lii la kay anal ngeen bëggatee wax hmm? lii la ñoom lii ci gàttal mooy dalilu ñu ne mbir mi du sunna waaw mooy bokkul mooy bon euh, du bokkul ci mbiru aj gi mooy ne tëniiru ñu naan nit ki mooy en fait en fait lii wax bu ñu naan euh, ujaaj bi sopp nañu par exemple yow même buñ newul ruknu la wala waajib la mais sopp nañu boo jógee Mina nga fanaan fii ñu ne loolu lañ nga wax ne la so loolu daa bokkul ci li ñu sopp waaw ci côté boobu rek te ne ci aj gi la déedéet waaw déedéet loolu moom ñoom loolu lañ lay wax ñoom loolu lañ jublu ci seen wax ji bay na ma ñi ci des muy waa jumhur dañu ne a ah, mukk rawatina seen à leur tête Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu ma bañ a nekk sunna mu way lan ngeen di wax nii yooyu lii di sunna ngeen naan lan lii sunna gurée boobu ah, ah. moo tax <laughs> imaamu Muslim mu jële ci Naafi' mu ne anna ibnu umara kaana yara taxsiba sunna waaw moo tax wa kaana yusalli dhuhra yawma nafr bil xasba ba pare mu ne naafi ne qad xasaba qad xasaba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wal xulafaa ba'da te naka noonu ci sax imaamul buxaari rahmatullah alayhi moom mawlaana ibnu umar nee na yonent bi moom moom ibnu umar da doon julli li nga xamante ni foofale ca almuhassab dafa doon julli tisbaar tàkkusaan timis te gisoon nañ fii ne après mu tëdd tuuti tudd ne yonent mi aleyhi salaatu salaam nii la waaw lii la def te tamit nee na Seydina nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam te loolu Seydina kiy wax Anas tamit wax na ko radiyallahu anhu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ah, ah, ak ki nga xam ne Seydina Mawlana Ibn Umar mu ne yonent mi alayhi salaam Seydina Abu Bakar te xadiis yooyu nañ ci saxiix yi ak Seydina Umar de radiyallahu anhum dañ doon buñ jógewoon Mina dañ doon fanaan fii dañ doon julli fii tëdd fii tuuti mu xasab door a dem waaw kon nag ñu ne affaire ba boobu lii nan ngeen bëgg a waxe yéen jàpp ngeen ne moos budul woon farata budul woon no sunna moos euh, ash-Shaykhaani muy xulafaa yi après ci seen ginnaaw nañ ko def parce que bu doon sax Mawlaana Noomar ngeen ne moom xam nañ ko moom ni mu xëre woon ci topp yi nga xam ne lépp lu yonent bi alayhi salaatu salaam di def hatta af'aaluhu alayhi salaatu salaam al jibiliya jëfam yi nga xamante ne sax jëfu kii naturel la dañ doon gis ni moom da ko ci doon roy ñu ne la waaw yow bu doon lool sax ñu d'accord waaye al imaam Seydina Abu Bakr ak Seydina Umar radiyallahu anhuma dañ doon def lii di ko royee yonent bi alayhi salaatu salaam ndax xam gu ñu xam ne loolu. sunna la voilà kon nag boo tax fële ci riwaay boobu waxuñu sax leen la tekki dane mawlaana ibnu Umar ci saxi imaam Muslim Naafi' da rek ah sama sëriñ de sama njaati ibnu Umar de dafa gisoon ne ak tahsiba sunna mooy nekk muhassab fii dafa jàppoon ne loolu sunna la waaw te dafa newoon doon julli tisbaar yawmu nafri bil xasba bil xasba fi mu ko doon julle mooy foofu comme ni yonent mi alayhi salaatu salaam wax Naafi' ne te yonent mi alayhi salaatu salaam ak xulafaa yi ba'dahu fii dara wax xulafaa yi mooy non seulement Seydina Abu Bakr waaye Seydina Omar Seydina Ali Seydina Ousmane Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñépp dañ doon def loolu waaw kon nag lii nii wanewul lenn lu dul ne kon nag mbir mi ah, wax leen ne lii lii nii sunna la lii sunna la voilà kon nag affaire baa ngoogu euh, moo tax te te te Seydina kii Anas ñu ne am na beneen affaire Seydina Anas radiyallahu anhu bi ko Abdul Aziz ibn Rufay' laajee te xadiis boobu moom saxiixu imaamul Buxaari yi baabu man salla al-asra yawma an-nafr bil abtah baabu buntu man ka nga xam ne salla tuddoon nañ ko sànq al-asra tàkkusaan yawma an-nafr bés ba ñuy jóge foofule mina bil abtah yi fa nga xam ne mooy abtah foofule ba mu laajee Seydina Anas ah ne fa ayna salla al-asra yawma an-nafr mu ne bil abtah yi ah, if'al kama yaf'al umara'u mu ne ko foofule abtah ngay jullee tàkkusaan defal comme li nga xamante ne nii moom la sa jile fekk ci mbiru yonente mi alayhi salaatu salaam bi mu naan ko axbirnii bi shay'in aqaltahu an nabi sallallahu alayhi wa sallam dama lay ñaa dama lay di ñaan yow Seydina Anas sama sëriñ sama nga nga xabaare ma ci mbir moo xamante ne yaa ko takk jële ko ci yonente mi alayhi salaatu salaam laaj ko fan lay jullee tàkkusaan yow man nafri mooy bu ñu jógee Mina mu ne ko alambu tax defal comme li ñii lay jiite loolu mooy non seulement xulafaa yi mais même ñeneen ñi ñëw seen ginnaaw ñëpp dañ ko doon def xam ne lii sunna la moo tax affaire bi lii waa jumhur wax te mooy waxu al al al al ayma min al madahib al mooy mbir mi sunna la dañ koo sopp waaw loolu dañ koo sopp te loolu lañ jële ci seydna abu bakar doon ko def seydna omar doomam di mawlaana ibnu omar radiyallahu anhum te ak ñi ñëw seen ginnaaw loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër waaye nag wax ji mooy mbir mi en dafa newul sax loo xamante ne nii wuute dëgg-dëgg wuute am na ci waaw euh, mooy boo seetloo bu baax <laughs> mooy ne euh, mbir mi ñoom sayyidatu ku mel ni sayyidatu Aisha sayyidatu sayyidna Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma waxuñ na ne waxuñ na ne bul bu bu ko def waxuñ na bu ko def de te tamit mooy waxuñ ne nit ki moom képp koo xam ne mooy ku ñëw ne man dama koy def parce que moom la yonent bale saa saam defoon ñu la koy tere non non ñoom dañ la bëgg a wax rek bokkul ci affaire aj ji dafa dëppoo woon yonent bale saa saam def ko mais ñoom ñoo la gën xam ne jëf gërul weesuwul ci lu baax def loo xamante ne moom la yonent ma lay saa defoon lool sauf que dañ laa bëgg wax rek en fait ban àtte lañuy jox jëf boobu ban niveau lañ koy jox loolu lañ d'accordul na ngeen mbir mi nii lu ñu sopp la ci añ ji ñoom loolu rek lañ d'accordul alors que ñee boo seetlee dañ ne ah kay parce que roy di jëf di ko yonent ma lay saa def te ci añ ji. ba pare taw xamaloon nañu xujowaan ni manasikakum xam nañ ne du farata waaye nag comme que def na ko mooy loo xam ne lu ñu sopp moo tax ah, boo seetloo à vrai dire amul wuute gu ci wax ji ñu njëkk ñi neewuñ la bu ko def mais dañ la bëgg a wax rek bokkul ci ak ji moo tax al imam ibnu abbas ne laysa tahsibu bi shay'in innama huwa manzilun nazalahu rasulullah mooy nekk muhassab foofu rek bokkul dara bi shay'in mooy bokkul dara ci mbiru aj ji waaye nag nit ku ko def mooy ñoom d'accord nañ ni képp ku roy yonent ma sa sam ci jëfam ju mën di jëf joo xam ne ñun ñu roy ko ci loolu mën naa voilà parce que yonent bi sa sam afan la ñuy jëfam yi dul lépp ko mën a ak ni ñu ko fi tudde ay yoon yoon bu dee loo xam ne mën nañ ko cee roy amul kenn xatta ulama yi <laughs> léegi xam nañ ne ni loolu mooy li gën waxatuma la saxaaba yi def li yonent ma lay sarsam defoon mooy loolu wuute bi newul foofu moo tax ñu ne la boo seetloo mbir mi à vrai dire sax wuute dëgg-dëgg amu ci noonu hmm? waaye mooy sunna la loo xamante ne loolu mooy li nga xamante ne mooy li gina dëgër insha allahu taala waaw léegi nag moo tax ci euh, <laughs> al imaam al xaafiz ibn kasiir ci al bidaaya mu ne wal maqsuudu anna haa'ulaa'i kulluhum ittafaqu ala nuzuuli nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al muhassabi lamma nafara min mina walaakin ixtalafu fa minhum man qaala lam yaqsid nuzuula wa innamaa nazalahu ittifaaqan li yakuuna amsaha li xuruuji mais bokk nañ ci liñ waxoon bokk na ci dalilu ñu ne sunna la mooy xadiisu sayyidina Abu Hurayra bi wax ne mm, suñu wàccuwaay hein ba mu waxee ci suba yawmu nahri ne fi ñuy wàcc nahnu na ghadan bi xay di xayfi bani kinaana suba dañuy wàcc xayfu bani kinaana fa la ñuy dal loolu kon dañuy gis ni loolu kon da ko cee jublu nga ma abu rafi na ñu ne abu rafi moom da koo def daa dem def koof la mu def dëppook la yonent bi alayhi salaam namoon ne fa lay wàcc <laughs> inna allaha ala kulli shay'in qadir qad qad qad waafaqa fi'la abi rafi'in fi'lu abi rafi'in muraada rasulillahi sallallahu alayhi mu ñëw fekk ñu def ko muy dëppaale boo xam ne mu kii ko loor kese la moo tax al <laughs> imaam al xaafis ibn kathir mu ne wal maqsuudu liñ jublu anna haa'ulaa'i kulluhum kene ñii ñépp ittafaqu dëppoo nañu ala nuzuli nabi mooy que ça soit ñoom sayyidatu Aisha mawlaana ibn Abbaas ñi dàq ne da koo cee jublu ak ñii ne dañ ko cee jullu muy ah, ah, Mawlana Ibn Umar ak ñi ànd ak moom Naafi' ñoom ñoom ñoom ñoom ak ak ak ak madahibul arbaa yi kene affaire bi ñoom ñépp d'accord nañ yonente mi alei sat selaam wàcc na fi al muhassab ba mu jógee Mina waaye li ñu wute mooy ñenn ñi dañu ne <laughs> da ko cooy jublu ñeneen ñi ne doo dafa dëpp ngir moo gën woyof moo gën jàppandi ngir buy génn ngir dem ci Kaaba gi waaw mu ne loolu lépp daal <laughs> loolu lépp amul euh, kii benn la rek waaw ci gàttal ci waxam wax ju gudd la wax hmm? kon mu ngi noonu mu ngi noonu euh, moo tax mu ne waqat nafara min minan dafa gédde mina qurayba zawal yi mooy après zawal lu jege zawal mooy jege zawal bim sànnee ba pare mu ne falam yakun yumkinuhu an yaji'a fil bayt fii lii wala ñu waxoon sa waxoon nañ ko sànq fii baqiyati yawmihi wa yatuufa bihi wa yartaxila ila zaahiri makka min jaanibil madina li anna daalika qad yata'azzaru ala haadhal jammil ghafiir faxtaaja an yabiita qibala makkata walam yakun manzilun ansaba li mabiitihi minal muhassab alladhi kaanat quraysh qad caahadat bani kinaana ala bani haashimin wa bani al-muttalib fiihi falam yubrim allahu li qurayshin amra bal kabbatahum wa radda'ahum xaa'ibiina wa adhara allahu diina wa nasara nabiyah wa a'la kalimatah wa atamma lahu diin alqawim wa awdaxa bihi siraat almustaqim fa xajja binnaasi wa bayyana lahum sharaa'i'a allahi wa sharaa'i'a allah wa sha'aa'irahu wa qad nafara ba'da ikmaali almanaasik fa nazala fi lmawdici alladi taqaasamat qurayshun fiihi cala aldulmi walcudwaani walqatiicati fa sallaa bihi alzuhra walcasra walmagriba walcishaa wa hajaca hajcatan waqad kaana bacasa caaisha loolu incha allah dinañ ci ñëw kon loolu al imaam al xaafis ibn kathir en fait lii muy wax ni mooy ne affaire bi yonent bi alayhi salaam mooy li ñu waxoon ne doonu loon jàppandi da doon jafe mu jóge Mina ba mu jógee Mina rek mu dem ci Kaaba gi noonu après demaan Medina waaw da bëggoon a dallu tamit amaan da doon xaw a jafe ak mbooloo mu bari nii ànd ak ñoom mu aajo woon ak fanaan passer la nuit daal une partie de nuit bi foo xam ne fu jege Makka la te gisul woon dalwaay bu gën jege foofu ci fi nga xamante ne eh, mooy bërëb boobu la di eh, Xayfu Banu Kinaana fa Quraysh daldi woon dëppoo ak waa banu kinaana ci dal ci waa banu haashim ak jullit ñi ak waa banul muttalib buur yàlla nag mayu leen lañ amoon comme niñ ko woon waa quraysh gisoon nañ <laughs> max ma ñëwoon lekk lañ bindoon ca Kaaba ga seen këyit gañ defoon embargo bi hmm? mu ne ba buur yàlla nag leeralee li nga xamante ne ni yëkkati dimbali yonentam fe féetale diineem ci kaw diine quraysh gu yées ga hmm? leeral yoon wu jub wii yonent ma lay saa saam aji leeral jaami shara sharia bi yiñ fa war a jëfe ak yi nga xam ne moom lañ war a màggal foofule hein mu jóge danga xam ne ci la pare ci loolu le mu wàcc foofule ci bërëb boo bële ngir wane fa nga xam ne fa la waa Quraysh bëggoon a fay l'islam moo tax boo seetloo loolu ab ab ab ab ab ab kii la boo xam ne euh, ab remarque bu am solo boo seetloo yeneen foofu waa Quraysh bëggoon a daje woon ngir fay l'islam euh, fii nag boo ko dog daarul waa bu ko jaawaleeg daarul nadwa fañ nekkoon doon ngir bëggoon a faat yonent bi alayhi salaatu salaam ba muy waaj a gàddaay du loolu lii mooy avant boobu la woon lii mooy yonent bi alayhi salaatu salaam a nga fa woon ñoom ñu embargo leen ba ak ñoom Sayyidatu Xadiija yépp embargo woon nañ ñoom àndoon nañ ci bañ demee Cheikh bu Bani Taalib Abu Taalib mbir yi metti lool ba Abu Taalib bañ ca jógee après la génn àddina mook Sayyidatu euh, Khadija radiyallahu anha ñoo ñëpp après mooy lii nii c'était avant Xayfu Banu Kinaana c'était avant foofu lañ kii woon ngir teg mbiru embargo bi ngir nag fay l'islam yonent mi alayhi salaam ba muy ubbi ci Makka suñu boroom yëkkati l'islam mu ne fañ doon bëgg faye l'islam manziluna ghadan in fataha Allah xayf al xayf bu buur yàlla ubbi Makka de fa nga xam ne fa la ñuy dal mooy alxayf fa nga xam ne fa lañ doon bëgg a faye lislaam foofu fa la ñuy taxaw ngir sant buur yàlla ci yëkkati gum yëkkati lislaam contrairement ñoom lañu namoon muy dem Hunayn ngir tamit dali ci waa Hawazin ginnaaw mu nekk dernier xare boo xam ne moom lay xare laalik arab yi ba muy kii mu ne tamit fa ñuy dal mooy alxayf waaw tey après aj gi bi mu paree nii ba nga xam ne lenn kese ji def muy tawaaful wadaa jóge Mina ginnaaw ñetti fan yooyu nga xam ne ay yaamu shukr ah, fan ci yooyu nga xam ne fanu sant yàlla la tudd yàlla bàkk ko sant ko ak tamit def yam leen fa digal ci sànni euh, xeer yi jet de pierre yi foo fële ca Mina ba mu ko paree mu ne ñun fañ yi dal suba mooy al xayf xayfu bani kinaana di al abta di batha li fa nga xamante ne fa lañ doon waaja fayil fa Quraysh daje woon ak waa Banu Kinaana ngir fay lislaam foo fële tay bi l'islam bi suñu borom matalee lépp ba ñu leeral lépp ba al yawma akmaltu lakum diinakum wàcc keroog ba loolu lépp daal di kii yonente ma lay saa saam ne tay jii suñu daluwaay mooy xayf muy xayfu bani kinaana xaysu xaysu taqaasamu alal kufri fañ bëggoon a faye diine allah allah allah <laughs> buur yàlla boo tax euh, lii mooy li gën <laughs> kene sunna la voilà moo tax wax yi wutewuñu boo seetloo gaa yi bari nañ fu ñuy dajale di kii ngir fay diine xamuñ ne bërëb yañ koy defe foofu fële la buur yàlla di yëkkatee baatu diine ba ñu doon bëgg a fay waaw loolu moo rey wolof yu bari euh, moo nax wolof yu bari boo boo gisee ñu jàpp ne bon dëkku tubaab yi moom moom du dëkku diine moom foofu moom moom nit waru faa jóge di xam dara ci diine non d'accord nañ nga ñëw xam ay mathématiques voilà être professeur à Cheikh Anta looloo ne d'accord waaw être un économiste de la place voilà occuper benn kii wala nekk journaleux wala journaliste loolu lépp d'accord nañ mais quand même jóge France wala Canada sa yàlla cere nga naan États-Unis nga ñëw di wax diine ju leer non dañuy jàpp ne loolu man da nekk surtout Europe gii nga xam ne niñ bañ a woon diine moos <laughs> ak seen croisade yeeg yu ne nga ne foofu ak tamit liñ def <laughs> réew ma ngir def nit ñi ay karcaan jamono yooyu wala sax ñu génn leen ci l'islam ak li ñu def lépp bu dóoroo ñu seen laïcité bi nga xam ne moom lañu léegi wal iyaadu billah la ñuy donnante kaabiran an kaabir looloo naqari xol mais moo am moom la ñuy di ci di ci di ko bàkkoo hmm? ñene la gaa yooyu nan lay jóge foofu mais <laughs> Paris la France <laughs> di xam di wax diine <laughs> non loolu loolu gaay gaay bàyyi leen seetal leen ma ko jóge Arabie saoudite loolu nag moo leen nax gis nga nent ma lay saa saam bërëb ba ñu ne woon fa la ñuy dajaloo endroit ba dajale woon daje nekkoon fa ngir fay diine foofu lañ ñëw ngir yëkkati ngir wane ne buur yàlla yëkkati ne kal kilmatullah kalimatullah yëkkati na ko waaw mu féete kaw <laughs> waaw moo tax jombul moos jombul moos moo tax nit bul foog ne naan moom Paris de moom xam naa nit ku baax moom bon ku ku tane nii mën na fa nekk koo xam ne bon yaaram ab yaaram mën na faa ne waaye quand même boroom xam-xam boo xam ne dañuy jàpp ne fii mu ne référence la ci l'islam kooku moom waru faa ne waxuma la Paris rek Europe gi yëpp mais loolu loolu mooy réer loolu mooy njuumte bu rëy rëy rëy buur yàlla fu ko neex lay génnee ku ko neex pourquoi nga foog ne euh, Benjamin Benjamin de la de la rivière wala de la forestière moom moomu man la nekk ki nga xam ne mooy référence ci diine ji jamono yi nekk wala ci domaine boo xam ne comme fiqh wala tasawuf wala yooyu manu koo doon wala domaine usul wala loolu parce que moom moom waaye gars yi eh, tubaab bi xonq nopp bii nan la fi mën a doone daal mooy loolu mooy njumte mbir mu newul foofu di mbir mu newul foofu kon nag affaire ba <laughs> lii la yeneen tubaab yi saa saa ngay gis loolu benn <laughs> kii la ci wàll yii nii. te di bërëb booba la ñu bëggoon a def loolu lépp fala yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi dal fa ñu bëggoon a faye lislaam ah <laughs> mu ngi noonu kon nag affaire baa boobu eh, kon lool moo jëmoon ci masala dal ga mooy dafa nekk loo xam ne mooy nekk foofu la boo jógee mi naa dafa nekk loo xam ne ah kay lu ñu sopp la lu ñu sopp la léegi kon yonent bi aleyhi salaatu salaam kon xam nañ ne fii fii la julli tisbaar xayfu bani kinaana mooy li al imaamu Nawawi wax ak imaam alxaafis ibn Hajar yokk ci ne mooy al mu'arrasa muhassab hasba abtah batha yooyu yëpp benn la waaw ismun li mawdi'in waahid xayfu bani kinaana benn tur la boo tur xam ne benn bërëb kese lay wax loolu mooy li gën a dëgg ci wax yi inshaa allahu léegi eh, ba mu jullee loolu kon guddi gi fa la ko fekk ci guddi googu nag ci la ko sayyidatu Aïsha radiyallahu anha daldi waxe ngir demander ngir mu umra ji ngir mu def umra ngir mu def umra te mooy bu gudd bañ gisoon ba gis naan sayyidatu Aïsha lan la defoon est-ce que dafa def qiraan wala dafa def euh, ifraad wala dafa def xam na gisoon nañ ba ah, moom dafa gisoon ay règlam bañ àggee sarif yonent ne ko isma'i if'ali kullu ma yaf'alu al-hajj la tatuufi bil bayt defal lépp loo xam ne kiy aj moom lay def sauf que sauf ko bul bul wër kaaba ji de bul wër kaaba ji euh, léegi nag bi nga xam ne après bi bim mu setee ba wër yonent ma alei salatu salaam alayhi salatu ko sa sa sa wër kaaba geeg se lii doy na la pour sa aj ak sa umra mooy bi nga def ak sa tawaafu ki bil bayt wa sa'yi ki bayna safa wal marwa loolu doy na la yow Aïcha pour sa umra ak sa aj mooy daf ko boole woon xiraan la mais moom nee xelam waxoon nañ la moo bañoon ne yonent insister pour yonent mu def umra mu ne ko mais loolu nag fii la ko waxe woon comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al buxaari yu naka noonu al imaam muslim ibn al hajjaaj solo hmm? al imaam al buxaari mu ne haddathana abu nu'maan mu ne qaala xaddatanaa abu awaana mansuur an an il aswad an aishata radiallahu anha qaalat après mu wax bon commencé début ba bañ génnee Medina ngir aji mu ne falammaa wax ba lool mu ne falammaa kaanaat hmm, laylatal xasba laylatan nafri qaalat sayyidatu Aisha mooy nettali al aswad hmm, mu ne ko mu ne Sayyidatu Aisha nee na bi nga xamante ne ci la guddik Hasba mooy guddi gii ñu nekk bi nga xam ne fa nekk ci xayfu Bani Kinaana ci al Muhassab al Abtah al Mu'arras ci guddi googu xaalat nee na ma ne ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ma ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam kon al imaam al Buxaari dane Abu Nu'maan moo ñu nettali mu ne haddathana Abu Awaan Abu Awaan moom moo ñu nettali hmm? qaala mu ne haddathana Mansuur Mansuur moo ñu nettali an Ibrahim mu jëlee ci Ibrahim ibn Yazid an al-Aswad mu jëlee ci al-Aswad an Aïshata ci sayyidatu Aïsha mu ne bi guddi ne ya Rasulallah mais yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kullu asxaabik sa saxaaba yi bi hajjin wa umratin ghayri ne mais ma lay saaf yow sa kii nii yëpp sa sa sa sa saxaaba yëpp dañuy dellu Medina mooy ñu ngi nii pare aj gi di waaja ñibbi lenn rek ñu dese mooy tawaaful wadaa mais sa saxaaba yëpp dañuy dellu Medina bi xajjin def aj wa um wa umra ak umra xam nga ñu ci ñu ci bari ñi ci ëpp indiwuñ woon xat yu moo tax indiwuñ woon ay gàtt yonent bi alei satu salaam ne transformé leen seen aj dañuy diine woon ngeen def ko umra ba yow mu tarwee jotee mu ne leen ihlaal leen ay wa ihlaal leen ñu dem Mina ngir ngeen aj mooy kon ñu def umra boo xam ne ñu ci bari mooy ñu ci ëpp quoi dañu def umra boo xam ne dafa indépendant ak seen aj mu ne mais sa saxaaba yi dañuy def loolu alors que man man am na boo xam ne dane sa soxna yi waaw comme que soxna yi yépp ñëwoon moom nii li taxoon defu lool mooy dafa gisoon ay règlam moo tax mënul woon a taxallul woon a def umra mënul woon a changer ajam nga di ko def umra léegi nag mu ne ko sa saxaaba yëpp dañuy ñibbi ak ak ak umra sauf man Hmm? yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko maa kunti tatuufiina bil bayti layaaliya qadimna ah mu ne ko waroo woon guddi gi ñëwee léegi mooy loolu après dinañ àggale xadiis bi incha allah ak loolu parce que waxtu yu jot na euh, muy guddi gi la ko ci gàttal mooy guddi gi mu koy yónni mu ànd ak sœur grand frère ak frère am bokk ki Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu ngir mu dem ak Tan'im ngir mu daal di def umra ndax dafa insister pour mu def lool yonente mi alei boole koog moom loolu la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw après gisaale nag li nga xam ne mooy tawaaful wadaa gi gisoon nañ ak tey tawaaful wadaa est-ce que farata la wala du farata selon waa jumhur ak maliki yi hmm? loolu xam naa dinañ ko waxat tuuti bii di ñëw insha allah ñu gis tawaaful wadaa ak après nan la yonent bi alayhi salaatu salaam génnee Makka nag ñu jeexal complètement ci aj gi insha allahu taala ñu ngi woon ci hajjatul wadaa hajjatul balaa hajjatul kamaali wa di hajjatu rasuulillah